di suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan wa kafaa bi rabbika wakiila suñu boroom azza wa jal di wax ci laay bi nga xamante ne mooy juróom benn fukk bi ak juróom kon ginnaaw bi nga xam ne kon waxoon nañu ci laay bi ñu jiitu woon keroog bi nga xamante ne ci la iblisul layin daal di waxe ne moom dara la dul sujootal maam aadama mi alayhi salaam ki nga xam ne moom danga koo binde ci ban suñu boroom nag daal di koy ne ko dàq ko nag ne ko nag mu naan ko bàyyi ma fi waaye boo ma fi bàyyee ba ni nga xamante ne mooy yowmal qiyaam dinaa leen sànk suñu boroom waxoon ko yom ko waxoon ne ko aja demal def ngir li nga xamante ne nii mooy daal ngir lépp daal defal lépp loo man daal ci gàttal lépp lu nekk ci sa kàttan ngir sànk leen ay wa na nga ci nekk mooy fexeel nga sànk leen waaye it daal di bokk ak ñoom ci seen alal yi mooy lépp loo xam ne alal jum am rek bokkul ak ñoom ñoom nit ñi ngir yàqal leen ko waaye nañ koy amee du baax bañ ko amee sax fañ koy dugal du baax waaye koo xam ne moom fexe na iblis ba moom yow fexe na nga dëgër bopp nga dëgër bopp nag mooy mooy réussir nga ci iblis mooy nga fexe yow daal bañanteeg iblis ba yow alal jim na ne noo ko amee baax na nga ne ko mukk mukk mukk man moom lu dagan kese laa koy amee gis nga boo fexee ba réussir foofu iblis nan lay def yow dugal ko boo xam ne daganul ñu tudde la ab tànn biir léegi Iblis na la def fa xam nga ne aa ah, foofu nag moom nag na nga xam ne nag aa ah, alaaji nag aa ah, ajaratu nag gaay sargal nañ la de aa foofu nag moom na chek yi daanu gaay tuddee la ak làmb wala yooyu mu ne la aa na chek ya wadd yooyu yépp Iblis nag comme que yow fa nga ko amee dagan na mais day fexe léegi yow fi nga ko dugal du baax <laughs> léegi nag loolu la wasaarikum fi na wal awlaadi ci seen doom yi gis nga waxoon nañ ci doom yi foofu taxawoon nañ ci ni mu nga xam ne noonu lay associé ba na nga xam ne mooy ba nit kay tànn soxna ba ne muy sëyeeg soxnaam ba ni muy màgge le juddu mu iblis di fexe rek tout le temps mu ngi taxaw moom iblis fexe daal kii moom yëfi diine moom bu ci dugg ba ngay denc ci soxna mu fexe la seetal ko scientifique ku rafet kese jeex na bu fi sekk ay diineeg yooyu bu mu la préoccuper quoi boo amee soxna ñëw te loolu mooy mais waxoon nañ la ñeneen ñi moom fi gën a garaaw mooy njaaloo la leen di wax ay da leen di pousse ñu njaaloo léegi nag waaye yow njëkke woo ko fi doo ko fi mujjee ah waaye yow lii du gàcc ah voilà loolu na ah. yu mel noonu la leen di wax ba gars yi dem ci nga am doom bu dee sax yow yow fexe nag yow njaaloo moom nga ne ko mukk dara laa njaaloowul ba takk mu ne ah takk nga <laughs> tey nga am problème mu ñëw fexe bu ngeen di sëy mu fexe li leen l'islam jàngal yonente ma le sa sam jàngal leen ngir iblis du man dara ci sa doom ji war a juddu après insha allah iblis fexe yow loolu ko tudd daal di lay xolloo fa feeru bànneex ak taar taar rek taar yéen ñaar kese mbiru am mbiru bakkan kese ngeen di nekkee ba bu ko defee nag moom mu amee fam nu mu duggee ci yéen léegi nag jaaraale fa nag boo boo amee doom nag boo amee doom nag booy booy booy boo kii sax boo ëmbee mu jaar fu nekk naan la demal ci maamam sàngam mu seetal la ak yu mel noonu yooyu yépp wacha mu ngi participer di yàq rek noonu bu juddoo mu ne seetal ko ku ko aar koo xamante ne lépp ci affaire ay buxaabakat kese mais ban buxaabakat gaa yi naan ci alxuraan la ko teg mais ban buxaabakat ban njabarkat nga gis ci réewum jullit nga ñëw di ko wax mu ne moom liggéeyul ci alxuraan mais lan ngeen bëgg mu wax mais loolu la mën a wax loolu lay wax leneen ci ci ci alxuraan laay liggéey du ko wax day naan alxuraan ndax xam ne ni alxuraan ngeen gëm loolu moo tax moom loolu waxu wax la yoo xam ne teguwul fen léegi nag iblis yooyu mu juddu mu ne mukkut tur wi tur wi sax boo maywul dina fexey naan ko tuddoo ko bu dee arab la Abdul Uzza ak yu mel noonu jaamu Uzza ay yooyu Abdu Manaat ci yëfi caaxaan yooyu Abdu Shams fexe puusale ci yooyu ngay ñëw di tudde sa tur ne man dama koy tudde Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam iblis am ñu mu armé ne sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko fi tuddee waaye yow ut turub koo xam ne beneen ne mu ngir lan ngir bañ tur boobu bu mu nekk fii nga gis loolu lépp wa sharikum fil amwal nga gis ay mbokk yoo bare nañ di xeexoo ne bukku suñu jabar ji suñu doom ji ju jigéen ji doomam ji jëkkër ji war koo tudde jagat yorente bale sa sam na non loolu turu arab la turu naar la ah non non non Abu Bakar fan way Ali lan loolu dafa arabe lii ñii xaw ma fan lañ jël seen tur yi asma fan luy asma ah, caaxaankat ndax iblis ay wax ci seen làmmeñ kon wal awlaad yi waaye gi mooy ba noon rek processus bi foo nara doom ji naree kii nga nar koo teg ci yoon iblis taxaw waca wal awlaad moo tax moo tax yar <laughs> lu compliqué de mooy jur doom haa moo gën a yomb yar doom de kon nag mu ngi noonu nag suñu borom nag ne leen te dégg leen te waxoon na ca suuratul nisaa ne moom ya'iduhum wa yumannihim gis nga iblis da leen di dig di leen mébétloo mooy di leen mébétloo rek gaa yi di am ay projet yoo xam ne dara du ci taxaw wa maa ya'iduhum shaytaanu te shaytaane kan nekk fi di leen dig lu ay xururaa ay naxaate ay naxaate neen lépp ay naxaate la ay waraate waraate neen la ne inna ibaadi suñu waroon nag ne fii lañu waroon a ñool inna ibaadi dëgg-dëgg sama jaam yi nga xam ne ñoo nangu ma nekk seen boroom haa dëgg-dëgg lay salaka alayhim sultaan yow iblis lew nag na la leer ne sama jaam yi nag muy nga xam ne man maa leen baa nangu ginnaaw bi ma nekkee ñépp nekk samay jaam ñii moom maa leen tànn man borom bi ndax ñooy ñi ma ci nangul nangu ne maay seen borom ñooñu nag laysa laka alayhim sultaan amoo ci ñoom benn preuve amoo ci ñoom benn lay amoo ci ñoom benn kattan boo leen di forcer boo xamante ne ni yow di nga leen mën a mbaale ci ñi nga mbaal ci ñi ñoo tudd ci kaw wa kafa billa bi rabbika wakiila wa kafaata doy na bi rabbika ci sa borom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam wakiila koo xam ne moom ngay wàkkeerlu dellu ci moom ngir mën a daw ci iblis loolu moo tax suñu borom yoonal ñu bu ñuy jàng alquran ñu naan a'udhu billahi minash shaytanir rajim wala a'udhu billahi al-alim minash shaytanir rajim a'udhu ñun de ñu ngi daw di làqu ci suñu borom euh, mi nga xam ne as-sami'ul alim aji déggaakoon yàlla alim ki xamaakoon mina shaytaani di laqu ngir mu musal ñu ci shaytaani mi nga xamante ne ni ar-rajimi mi nga xam ne moom la ñu jam di lapidé kon nag mu ngi noonu suñu borom nag ku ba rëcc mooy da ngay dem ci sa borom ne tabaaraka wa taala léegi nag nga ne ma man nag am naa benn laaj quoi mais borom bi ci boppam moo doon wax iblis ne ko wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika moom moo ko doon digal ne ko defal lool wa ajlib alayhim bi wala mais wa'iduhum mais yépp ay digal la bi moo ne iblis demal nga ko kon kay Iblis kon moom moom ci ci farata la ne ñu ne la ah non non non <laughs> non boo jàpp loolu nga naan eh, Iblis kat kon moom moom moom dafa doxi ndigal ah borom nee ne ko demal nga sànk nit léegi nag Iblis kon moom ci jaamu yàlla la ba muy sànk nit ñi man la ah non <laughs> non bu ko déggee noonu de mukk lii xam nga lan la <laughs> mooy façon wax bi ngay wax sa doom daal di koy yónni nag lu am solo yónni ko ci boutique bi ne ko jëlal ma laa wax téeméeri yi boo demee nag ma fa jëndal diwlin wala te diwlin sax jarut téeméer li waaw en tout jëndal ma fa lu am solo mooy jox ko junni na ko jëndal ma fa lu am solo waaye nag mooy nag gis nga na ko réeral nag waaw na ko réeral demal nga réeral ko eh Moussa. Ah, léegi demal nga réeral ko est ce que moom dof na ba jàpp ne fii mu ne moom loolu baayam wax ko wala ndayam wax ko mooy day dem nag réeral ko quoi après ñëw nag taxaw ñu ne ko waa Moussa yow ana li ma la woon nga ne ma yaa ma waxoon ma réeral ko kooku nan lañ koy def bu ñu ko ajjee dina xam. lañ koy def ak mbugal yoo xam ne képp koo xam ne moom fekk nga mbir ma bon man ngaa def intervention ngir ñu jéggal ko quoi waaye nag di nga xam ne ah Moussa mii nag moom wax dëgg yàlla nag ngone si nag mooy du xale la bu am xel moom nag ah lii nag moo ko def quoi mooy waroon naa xam nag liñ ko wax kon moo la ko rek kon wax jam ne woon faman sha fal yu'min dañ gisoon ko ci saar bi ñu génn ci suratul kaf bi faman sha ku mu sob fal yu'min na weddi mais loolu kon xam nga boobu yow ma soo wax naan ah kon kay mais mais mais attendons kon ki gëm daa nekk ci ndigalu yàlla waaye ki weddi daa nekk ci ndigalu yàlla ndax yàllaa ne ko mu neex na nga weddi waaw kon nag moom day weddi ah moom mu ngi jaamu yàlla dañ naan la mu ko mu façon tëkku la mooy yu bon luñ la tere ba pare nag ne la aywa defal defal defal léegi loolu mooy defal nga seet dem mooy boo defee am na lu rëy doo xam ne conséquence yi la ñuy xaar de loolu nag mooy iblis lañ ne ko acca defal def naaw ba mu xam bañ ko xamalee ne yii yëpp yu xaraam la yow nañ naa wax nga jaamu nga bañ ne dara laa jaamuwul comme ni malaaka yi di jaamoo seen boroma ah. waa yow du sujjóot maa bañ man iblis mi suñu borom nag pare ci loolu ne mu ne rabbukum seen borom alladi mooy ki nga xam ne yus yus ji mooy wommat di bujj di xëcc di wommat lakum ñeen leen alfulka li nga xam ne mooy mooy gaal yeeg looco yi ak bato yi fil bahri ci kaw géej gi de li tabtahu min fadli ngir ngeen mane a dem ci géej mën a sàkku ci li nga xam ne ci ngëneelu yàlla yu xam yu rëy yi ci ñi nga xam ne mooy nappkat yi waaye ñiy def transport di jóge alhamdulillah di jóge gox di dem gox ngir ut fa li nga xam ne moom la ñuy dunde wala ñi nga xam ne ñoom seen gaal yeeg seen bato yi la ñuy def transport nga xam ashaabul kahfi ci suur ci saar boobale nga xamante ne mooy gaa yi moomoon gal sayyidina Xadir fa gi dammoon seen gaal nga fëqoon seen gaal nga mooy kon li tabtahu ngir ngeen mën a sàkku de min fadlihi ci xéewalam yu yi nga xamante ne nii di defi commerce ak yi nga xamante ne nii yooyu yëpp moom ngeen mën a def ak napp ci biir jën yi ci biir géej géej yooyu le mu ne min fadlihi wa dëgg-dëgg moom sa borom de kaana nekk na tatu dañ di nekk bikum ñeel leen yéen nit ñi rahima ku leen yërëm la moo tax mu defal leen xéewal toll nii wa idha massakum ad-dur mu ne waaye nag li ci doy waar mooy gis nga nag yéen ju yéen yéen rawatina yéen yéefér yi rawatina yéen yéefér yi de massakum bu leen laalee ak dur loo xam ne lor la de fil bahri fekk mooy géej gi leen tàggatal ngeen nekk ca ba nag géej sàmbaraa nag mbir mi duus si daal di jóg nag affaire yi bato bi daal di xaw a salvaañoo nag gaal ga daal di salvaañoo garra gaa yi tiit lan la ñuy wax fil bahri dalla man tad'una mooy day da leen <laughs> day réer de duñ leen gis de mooy mooy mooy yéen day du wooy yow day absente ci yéen man ña nga xam ne tad'una nekkoon ngeen doon leen jaamu de illaa iyyaahu ku dul borom di tabaaraka wa mooy bu ñàngee gaa yi gis nga nit bu muy wax wax wax gis nga bu problème dëgg amee mu xam ne foo xam ne jàpp na ne day dee yéeg ci bu dekki avion bi fër di wadd mu yéeg ne mais ñépp yéeg ne avion mooy waa ji firam bi ne ah fii mu ne moteur yi fay nañ ah ku am looy kii daal mooy fii mu ne nag descente aux aux enfers avion baa ngay wàcc te xam nga avion buy wadde noonu da ngay yëg ni bi dara téyetu la wala nga nekk yu mel noonu nit ki lan lay def wala problème bu garaaw accident boo xam ne jàpp amul dara lu yaakaar day tudd boroomam loolu la naan nag buñ nee ci géej gi ba mbir yi daal di ñàng nag ñu war a lap mbir yi seen gaal yi na suux dal la day sànku de mooy dootuñ tudd man ne ilayya liñ ko doon bokkaale lépp ñu teg ko fala di woon ak borom bi falam maa najjaakum bu leen nag daal di leen wuccalee ilal barri indi leen nag ci jéeri ji ba génn ci nag daal di ndax ma dal ñu génn ci in extremis mooy ñu daal di sowee arabtum bu ngeen demee foofu nag ngeen du mooyu naan moom koy téere ba ma takkoon tay budul woon moom moom koy sëriñ ba keroog ba ñuy dem maaman ba tamanu lam ñu waxoon hay bu dul woon moom hay sëriñ di woñu ci génn te leer na la yow lii borom bi gese la de wa kaana te nekk na al insaanu nit kafuura aji suulaa koodu xéewal wallahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa sallam